waaw te buntu bi na ci ay ay yeneen xadiis yoo xam ne dinañ ko gis insha allah bu loolu doon de sa wëllëree bàyyi bul mel ni yéen amu benn lien ñoom ngay dégg waaw ndax ñoom ñu lay gis rien que ndax bu dee surtout euh, euh, da ngeen di fàttali sa bàyyi waaw. te tamit ak cofeel li ak day dugal ci ñoom ak ak ak ak kontante boo xam ne na ma koy dugale ci sa xolu bàyyi ni mu ciy bége fa mu ne mooroom waaw loolu bokk na ci yi nga xamante ne bu gisee loolu fekk borom bi boole ko te ngay dexe bu gisee doomam yi di def loolee day kontaan ci doomam joojee waaw kii de dogul li nga xamante ne moom laa nekk woon waaw wa waradum salih goo xamante ne nii day nekk ci li baayam ne woon waaw waaye loolu kon gis nañ lëkkaale bi ak lii kon mbir mi loolu la moo tax bunt bi nga xamante ne bi jëmi fadlu bir al asdiqa wal wa asdiqa abi wal um di baaxe ci eh, eh, xaritu sa baay ak sa ndey rawatina bu dee ni génn nañ àddina voilà waxuñ na nag bu dee ñoom ñu ngi dund yow waa ah, kon nag comme que loolu loo man bu dee ñu ngi dund garaaw non loolu it man nga rafetal si ñoom mais day gën a koo ci ndax ñoom jokk boobu ñu amoon lien bañ amoon. lëkkaale ba mu amoon xaritam yi fekk mu ngi dund moom dina ci dina ko def mu ngi koy def mais bu génnee àddina kan moo koy defat yow bu dee doom jëloo relais bi jëloo flambeau bi bañ mu fay ngay jolli ah diggante boo bële di ko rafetal di ko rataxal boo ko deful kan moo koy def ah waaw moo tax bokkul ci lu rafet yéen ngeen nekk ak famille seen wëllëree bàyyi daal amul kenn ci yéen ku amati benn leen ñoom loolu du diine du dara waaw ku nekk nag jàpp ne mu ngi ci dara lastum ala sey nekku ngeen sax ci kaw zero wallah ñooñ da ngeen leen di war a nemmeeku waa bàyyi diw de waa yaay nga laaj bu dee sa yaay ngi fi wala ay wëllëre yoo xam ne mais am na ñoom bàyyi diw mais da doon nekk ak góor gi saa su ne man man man ma booba laa leen mujjee gis mais ñoom fan lañ dëkk nga fexe xam fan lañ dëkk waaw est ce que ñu ngi dund ba léegi waaw fexe xam fan lañ dëkk ne ah yéen ngeen dëkk Ndakaaru ñoom de ay Kajoor lañ doon jóge ñii di jóge Saalum ku ñëw Ndakaaru ci sa baay la doon dal waaw nii gis ni nii jii yépp ngir gan yi la woon ngir ñoom la woon dañ doon ñëw def fi ay semaine ñenn ñi daanaka nag moo tax ku ñëwoon ci kër gi ne foog ne fi lañ dëkk bu bay jotee wala yooyu ci norme yu ñëw bu bay jotee ñu delluwaat. waaw ñoom nag ah kenn ci de Kajoor la dëkk kenn ci Saalum nang yow loolu dalaa war a jaral nga ne baax na def sa investigation sa benn recherche ba xam ñooñu ñooy ñan fan lañu dëkk village ba ñu nekk bu ko jaree am nga liggéey booy def moo xam fonctionnaire moo xam dangay jaay ay ay matelas looy def lu mu mën di neen jaay jën ngay jaay café waaw nga xool bés boo xam ne nga waajal loo xam ne di nga ko man ay xéewal yoo ko mën a yóbbu même bu dee lu symbolique la waxuñ la rek joxeel alal ju bari déedéet même bu dee lu symbolique la amal loo yóbbaale te ñooñu en général ñoom gis la yow kese loolu kese doy na leen waaye nag dafa baax di cadeau dafa bu al hadiya ndax li comme ni ñu gisoon yonent bale saa saam ne woon dee leen joxante cadeau ngeen gën a soppante waaw nga jël loo xam ne lu symbolique la waaw ut dara fexe ba xam fa mu nekk dem fa benn dimanche wala boo xam ne am nga taabu bu libre nga ne bon man il faut ma entre parenthèses sama njaay mi parce yooyu foog nga def yenn il faut am loo baax mën a def yenn nga dem ba foofu laajte ba du ñëw ca dëkk ba ne góor gi sàngam ndiw de laa doon laaj ñu ne la këram a ngi ne la jàkkaarloo guy wooy ngay gis nga dem laajte dugg assalaamu aleykum wa rahmatullahi barakaatu ñu ne la wa aleykum salaam kooku ah man demaay diw di doomu diw góor gi bu la déggee wallahi xolam dina tooy keroog nga ne yéen ma ma leen di mujjee gis ay xale lu ndaw ngeen ah yaa nekk nii waa ana sa mag yi ah ana ñoom Basiiru <laughs> ana ñoom Astu ana ñoom nangam ak i nangam waa ñoom sukkay na nag ah, laa ilaa ñoom ñëpp di kon léegi jay sama jànq yi kon ñoom ñëpp ay jànq lañ léegi nga wax ko ku nekk ci ñoom lan la nekk lan la devenir mu kontaan lool loolu xoolal mbégte boobu wallahi sa bàyyi dina kontaan <laughs> borom bee njëkk kontaan waaw xoolal loolu mooy kooku nga xam ne dégg nga nee na yow ba mu leen dee gis boobu ay ko yu ndaw ngeen léegi nekk nga muskallaf ba am soxnaak yëpp na ko man na kii naa sax moom kay denc naa ñaar sax wala ñett sax waaw moom kay masha Allah est-ce que nga xam ne même loolu nga fay nekk ñoonu booy dem duñ bëgg nam nga wallahi non loolu c'est ça la loolu mooy dundu waaw mais dundu nekkul rek voilà nekk ci sa sa sa ordinateur rek ah, ah, le chiffre d'affaires CA bi voilà kese ki waaye nag dafa am ay relation yoo xam da nga ko war a dox te boo ko doxul keneen du ko dox dinañ ñëw ci hadith yi ci biir na li yonent way sasam wax fu mel noonu waaw mooy xoolal loolu loolu nga loolu nga xam ne fàttali nga góor gi fu sori waaw mu kontaan ba mu la gisee waaw na sa ñoom tànt na sa ñoom yaay ñoom ñëpp ñu ci jàmm waaw ñoom ñëpp bi muy ñëw fii sax ñoom laa laaj ndax man daal dama doon laa fàttale ko mais xaw ma woon fan nga war a féete daal fan nga ban gox nga war a féete moom moo ma ne kajoor kii après tegtal na ma laaj ci laaj ba kii ah sama doom def nga lu rafet dina la ñaanal ñaan goo xam ne bu ko xeeb ndax kenn xamul gémmiñ nga yàllay nangu waaye def nga la li gën rëy loolu lépp nag mooy la mooy def nga li yeneen tubaab yi saa saam digle waaw li tax Mawlana Ibn Umar radiyallahu anhu def ko. ne ndax damaa dégg yonent bi alayhi salaatu wa salaam wax ne inna min abarril birr silatu rajuli ahla wuddi abiihi ba'da an yuwalli bokkon li gën a baax góor wala nit ki jigéen a di jokk soppeey baayam yi xaritu baayam yi àndandooy baayam yi ginnaaw ba baayam ginnaaw ko sa baay la wax mooy sa nday tamit waaw ah. yi nga xam ne ñoo doon ànd ak sa yaay nekkoon ci koñ bi waaw ñeen nañu toxu nañ feneen ak yooyu rawatina bu dee borom bi daan nga tukki sa bor sa sa yaay génn àddina ci ginnaaw yow woo ñëwee waroo ñëw rek ah man de réew ma moom amatuma fa benn soxla waaw. waaw naa sama naas sama njaboot a ngi fii sama soxnaa ngi fii réew ba la ma waroon yóbbu c'était maire bi maire bi léegi dem dem na yal na ko borom bi yërëm man nag bon foofu man ay li ma doon def sax at mu nekk ma dem seeti maire bi non c'est fini léegi sa waay yaa ngi jum de affaire bi du loolu wax ah. ah non non non da bëgg loo xam ne def lu kontaan loo sa sa sa yaay wuyu ma nga ne waaw ma ne waaye def lu raw lool kontaan loo sa yonent kontaan loo sa borom azza wa jall mu gërëm ko loolu nga ne ah bu boobaa nag. del def léeg-léeg même boo defatul at mu ne nga dem waaye léeg-léeg del dem waaye sa ñàkk dem gi waaye fexeel am seen numéro bi leen woo waaw man la woon de diw ah ah diw ah moo de man de fu ma lu dégg rek fàttali ma suñu xarit ba san ay nday saan nangam ak nangam waaw dañ doon ziar rek doon nuyoo eh, di kii léeg-léeg boo amee sax ab cinq mille francs boo leen yónnee bu ko xew nga wari leen ko même loolu bu ko xet waaw at mi bu dee benn yoon la baax na moo leen war mais woote bi moom day leen woo léeg-léeg te léeg-léeg bu jaree nga am avion nga dem mbokk ya nga am foofu yëpp nga dox ko te xam ne fii na bala ko xam boo deewee kenn du la suul fii en général Europe Sénégal lañ la yóbbu te yow doxoo jàngale yu rëdd yi sa sant boo ëpp doole li dina man nit lu baax lu nit mën a jokke baayam wala ak ndayam tamit mooy muy jokk ay xaritu baayam ak ndayam bu dee ñoom génn nañ àddina waaw waaw loo ko dindi jar na in kunta aliman bu dee nag xam waxu yonent bi alayhi salaatu salaam waaw kon nag loolu lu ama am solo kon jokk sa baay sa ndey yemul ci ñu ngi dund kese waaye wax nañ ne sànq même bu dee ñu ngi dund seen xarit yi nga xam ne am nañ leen dee leen seeti léeg-léeg ah diw waaw ñu am sa bàyyi moom bi dama koo gëj a gis sax ah def nga lu rafet de xaaral sax ma woo ko léegi ne ko waa yow sama waa ji daal seet si naa ah kër waaw allo waaw kooku waa ji dama lay surprise nag dégg déglul xam naa la xaaral yow bu yàqam ci yow itam. boo may arab mais xaaral da koy surprise tey da am gan fekk nag rawatina bu dee ne doom ji wax nga woon baayam dafay day day surprise moom voilà yow rek dem yoxosu ah dem ba Cees seeti baayam bi dëkk Dakar benn xaritam bu fa ne te waxu ko baayam ndax da koo bëgg surprise la daa bëggoon bu demee ba ñëw ne ko ndax bay man de gis nga tay ci suba demoon naa fee ah gis naa du far baagi def loolu dama lay surtout déglul daa am ku ma seet ci gan gu tedd laa am jox waaw xaaral nag ma paas la ko léegi jox waaw kooku nga di ah waaye sa ah mais waxoo ma dara eh, non dama la bëggoon a surprise pas yow itam ah mais ngeen ko loolu non c'est ça la vie quoi non loolu sincèrement ku dundul yooyu wala xamoo yooyu mooy borom asxaabu alxuluubul yi xol yi nga xam ne dañoo wow kuwaat xamuñu bii xamuñu dund jàpp nañ ne lépp c'est matériel mais xoolal loolu ni mu neexee. ñuy dund mais rawatina baada an tawal an yu walliya ginnaaw nag ni moo fi fàddoo su rawatina boobu léegi kon pare nañ ci côté boobu kon ci wàllu jokk gi ginnaaw say xaritu baay ak sa ndey ginnaaw bu ñu fi jógee léegi nag mooy lëkkaale si juntu beeg yooyu léegi mu des nañ ñëw nag ci xadiis bi <laughs> waaw hein li nga xamante nii mooy yeneen njàngat yi nga xam ne mu ngi ci xadiis bi te mawlaana ibnu Umar radiyallahu ta'ala anhumaa wa ardaahumaa Abdallah ibn Dinar daal li ñu koy wax fii mooy eh, dane Seydina ibnu Umar de bu ma soona génn di dem Makka hein da doon yoraale benn mbaam boo xam ne bu sonnee ci toqi ci war gëléem gi moom lay doon war loolu waxoon nañ ci sànk bi ñuy dugg ci bi ñuy wax hadis bi mooy dafa bokk ci yi nga xamante ne nii al axdu bil asbaab jàpp ci sabab yi ak tamit nekk koo xam ne dangay ngay prévenir mooy la prévention lépp li nga bëgg lépp loo xam ne lu mu la laaj ak la nga xamante ni da naan bu liy xewee naa am plan B jullit day nekk ku précautionneux waaw waru la toog rek affaire yi di xew noonu ah mu naan doo ah yàlla baax na ah yàlla ko xam nga rek ñun ay jaam lañ kese. loolu du du xalaatu jullit du waxu jullit déedéet jullit da ngay waajal say mbir waaw jàpp ci sabab yi. ak la nga xam ne mooy tax la nga bëgg dox waaw lan la Seyna Sahl ibn Abdillah yàgg nañ ko di fàttali waxoon ak Tustari <laughs> radiyallahu anhu doon wax al axdu bil at tawakkul ala Allah sunnatu nabi wal axdu bil asbab non non at tawakkul ala Allah haalu nabi sallallahu alayhi wa sallam wal axdu bil asbaabi sunnatu nabi sallallahu alayhi wa sallam faman kaana ala haali nabi falaa yatrukanna sunnata nabi sallallahu alayhi wa sallam waaw mun a gis nga ak tawakkulu ala allah mooy di wàkkirlu dong ci yàlla waaw loolu de dafa nekk dafa bokkoon ci li nga xamante ne nii mooy xaalu yonent bi alayhi salaam état wam naka yekk noonu la ko borom bi bindee léppam ci borom bi la léppam la aj ci yàlla amul leneen lu mu aj feneen déedéet boromam xolam léppam boromam waaye wal axdu bil asbaab waaye nag teewul mu jàpp ci sabab yi borom bi def ci kaw suuf mooy boo bëggee dara ba mu bëggee gàddaay lu mu def toogul ne borom bi indil ma buraak ba ma yóbbu woon fële de est-ce que sa borom dafa lottoon ngir defal ko loolu moom mi ko jële woon foofu min al masjid al haraami ila al masjid al aqsa ah borom bi daa nekkoon ku ku ku lott defal ko loolu déedéet wallah waaye lan la def ah <laughs> dafa làqatu gaa yi di ko dàq mu làqatu waa Makka di dugg ci xuntu yi yor gëleemam waajal teg stratégie plan wam nan lay def bëricci leen ba mën a àgg Taaba Tayba dëkkam ba madinatu rasulillah alayhi afdalu salatu wassalam waaw <laughs> mu ngi noonu xare yi it neewul borom bi yónnee ma ñoom Jibril ak Mikaayil ñu fuddal ma noom yi jeex na <laughs> suñu sëriñ wax <laughs> Cheikh Muhammadul Mustafa radiyallahu <laughs> mu ne yeneen tibaay saa saam affaire yi doonu loolu compliqué jamais nga gis ko mu metti mu naan kaay ñu wàccee kaamil tasaare leen kaamil yi wallahi waaw da doon day teg stratégie nan la def ba ngeen di ndax loolu la borom bi moo tax ñun <laughs> ñu retard waaw te gis nga buñ nee dañ kaamil wala jàng nañ nangami kaamil wala waaw réew mi nangam nañ leen jàngi kaamil loolu yonent bi sallallahu alayhi wasallam ma waaw bu dee nag yaa fay mbir mi dalaa jëli kaw xamal ne loolu la <laughs> waaw. bu dee loolu nga gis loo xew ñu ne dañ jàng kaamil yonent bi sallallahu alayhi wasallam ma la def loolu yoo xamante ne borom bi da koo def ne bu lii ngeen fii ngeen di jaar sunnatullahi allati qad xalat fi ibaadihi waaw sunnatullah lii mooy sunna yàlla nii la tëri la xaanuunu eh, mbir yi ñii lay demee la relation de continuité relation bi nga xam ne mooy am entre fait et cause fait conséquence conséquence et cause loolu sawaay jaar leen foofu waaw gis nga boo gisee yéeféer yi féete ñu kaw dañoo gën a jàpp ci sabab yi ñoom nekk ñu rek lu xew ñu naan on va prier baax na waaw ndax nag ñaan mooy ngànnaay jullit la ñu yonent bi alayhi salaatu salaam wax a mooy ibaada yukku jaamu yàlla waaye est-ce que yonent bi alayhi salaatu gis nañ seen problème bu taxaw mu yem ci ñaan toog Uhud lan la doon def Badar lan la doon def doon ñaan Badar te naan allahumma anjiz li ma wa'adtani borom bi yal nag ma defal li nga xam ne moom nga ma digoon lan la def takk defar armée yi defar sappe ñu taxaw yor ay armée jàkkaarloog noonu Quraysh yi muy ñaan teg ñun du ñu def loolu ñaan ki kese la ñuy def bàyyi na moo tax suñu dara du dox ñaata yoon lañ fa wàcceloo ay kaamil lan la wax ñoon la jari ah gars yi booy wax ñu lay wax yu métaphysique naan la kan moo la am jariñul looloo tax réew ma am jàmm doo wax lu da da ngay wax lu la neex ñaan la ko la yow foo wax looloo tax réew mu am jàmm daraa la ci dara boo ngeen bëggee mu am jàmm ku nekk da ngeen di dem na ngeen war a wax ku nekk nga wax ko dëgg ñi ñii da ngeen wax leen dëgg xub position wala opposition bi ñoom itam ngeen gis leen wax ñoom waaw mais bu dee na yow yow yow ci sa bopp doo modèle sa wax du jariñ dara waaw mais yow ku dee na benn côté bi kese lañ laal kese ngay addu bu dee waa nguur gi ñooy rëkkati population bi kenn du la dégg mais bu population bi fippoo ba nguur gi tànge di waaja wadd nga door a jóg di wax bu boobaa dañuy xam ne kii deux poids deux mesures la ak koo man di doon manee waaye nekkal xalifa bu la neex lii deux poids deux mesures la gars yi mënoo yeew seen xel yi même ñi la topp sax du ñàkk ci ñoom ñoo xam ne xel xalaat boobu dina ñëw seen xel ñoom kay après ñoo koy rejeté wala boog ñu jàpp ko ah muñ rek ne ah lii daal lañ fekkoon baay ak maam ndax innaa wajadnaa aabaa'anaa lii daal lañ fekkoon suñu baay ñuy topp ci seen gannaaw rek nañ topp seen gannaaw waaye ah lii sëriñ bi def nag moo tax gars dañuy wét di kaas affaire yi ah. ah. Oh, lii kay doy na waar moom kay sëriñ bi moom ah waaw. wut loolu mooy doxalum réew mooy tax réew am jàmm mooy tax ngeen dox seen économie dox mais toog rek di ñaan ah nañ ñaan gis nga baykat bi bu booboon di ñaan kese yàlla tawal sa jiwul <laughs> na bañ a ji na bañ a ji waaye na ji ba pare bàyyi tool bi noonu dem yoonam di ñaan ah alhamdulilah taw na saa gerte gaay baax demul budde ci demul dindi ñax yu kii yi toppatoo mbay mi def lool bàyyi ko ba affaire bi kii mu mu xool ndax dina góobam déet wala dina déqeem déet dina dina leer waaw kon mooy loolu euh, dafa am solo quoi nañ ciy bàyyi xel Seydina Ibnu Umar dafa waajal lépp ak kër du ngeen tabax ak dëkk boo xam ne utalu ngeen foo xam ne bu jéyi amee pompier yi fu ñuy jaar nga naan ah nga puuj de geenu mbaam bàccu mala ci wax ji ngay wax naan bu tàkk amee yéen yéen fii seen fii wóor na yéen fii nga xam ne ñaari moom ñoo jaar weesaloo ci benn bi kenn day taxaw fee xaar kenn jàll fii bu tàkkee ñaan musiba nga puuj nga puuj boo bañee mu am bu ko tudd waxi caaxaan yooyu mooy la noonu moo tax bu ñu prévention mukk moo tax xoola suñu marché yi bu ci tàkk ñépp ñàkk waaw ay millions mooy lakk lu tax parce que pompier ci boppam mënuñu frayer chemin ba ak fa nga xamante ne fa la daay ga nekk mënuñu ko lu tax parce que bi ñuy tabax prévenir uñ ah waa bés bu daay bu bu bu bu amoon ah boo xamante ne nii ak takk di amoon na mais nu ñuy def bokkul ci li ñuy xalaat moo tax bu xewee xullee kese ak xoole ah, delloo lépp ci yàlla ah yàlla moo ñu ko joxoon moo ñu ko delloo mooy yow toogal noonu waaw yow toogal noonu <laughs> toogal noonu c'est fataliste là moo tax foo leen gis bàyyi leen fa deux cents ans nga ñëwaat wallahi ñu bouger mètre laa wax duñu avancer bal dañuy reculer dañuy reculer kon nag mu ngi noonu loolu lépp lu garaaw la kon nag lii ibnu umar radiyallahu taala anhuma def yor mbaa ak jëlee moom boo xam ne moom lay war waaye utaale mbaam moo xam ne au cas où sonn na waaw sonn na mu mën noppale ko ci lee waaw bu buy paanee sonn ci lii mu man a dépanne wu ci mbaam mi waaw ba pare tamit nga ciy jànge noppalaale giléem daf waroon parce que ay boroomi ay boroomi bakkan lañ jàpp ni ndullee ko tullee ko teg ay ay kii charge amul benn yoon bu fas yi noppale ko yow daal marché bi neex na dërëm bi kii amul noppale ko dara moo taxit léeg-léeg day dagg tooy daal di wax waxaatoo ah, nga ñàkk lépp la nga ci doon profité jàpp ne loolu waaye nga yor sa oto di ko liggéeyee doo révision amul révision amul dara doo xool huile yi baax na ñoo war nañoo nàngam ak nangam sa yoon newu ci yow daal na alal jiitu ko kese fekk yaa ngi taal muy tàkk rek baax na baax na <laughs> toogal wallaahi da ngay jekk rek affaire bi xërë xërëm rëng rëng rëng rëng affaire bi la fay taxaw léegi nag nga war a dem waa ji jëm na sudeel na la yow de daanaka liñ ko war a réparer ëpp nay million nga waaru nag ndax yoroo parce que yaa deful woon li nga xamante ne mooy ak nite moom la la sa diine daal di sant nga tegoon ko rek yàlla baax na borom bi moom man daal saa bu may dugg ci oto bi daal dinaa tari ayatul kursi yow xamoo ayatul kursi yow daa foog ne daal leen def leen yu rek oto bi daa a tax daal te oto bi toppatoo woo ko entretenir woo ko defoo ko dara d'ailleurs sax dawal kese daa ñaaw parce que yow ni ngay dawal day gaaw a fatigué oto ngay kaj ji rek di di wépp rek waaw. di di di di di gëdd rek ak séeréer rek waaw di dal ci fu nekk nga ne ko fa rës waaw amul benn dawal bi rek ngay gis ne il n'est pas normal dans sa tête parce que bu normal war ngaa teeg wal iyaazu billah kon lii Ibnu Umar a def dafa am solo ak tamit ci liñ doon wax sànq ut secours yoo xamante ni nii da nga naan lii waa léegi ay lépp lu ñuy dugg war nañoo ut plan B lii nga leen bëgg mu dox waaye mais. laa question dañ ko war a soulever ci ba ci njàlbéen ba mais buñ demee ba ci biir liñ bëggoon amoon na comment on va faire pour rebondir ça c'est des questions yu ñu war a am waaw il nga yow fii xam ne ñëpp sàcc ma demee ñu ne ma ma ma dem ba a intégrer yow nga mën a jógaat mais bu dee jàpp nga ne loolu la amoo benn plan B wal billah teg ko rek yàlla baax na yàlla baax na loolu ñépp ko xam waaw waaw waaw waaye boo bëggee kerlu keroog Seydina Muusa Muusa alayhi salaam dane summa tawalla ila dhilli waaw ba mu nee ca naaj wa rootal doomi Cheikhu Madyana moo bëri radiyallahu anil jami' dafa est-ce la ko déedéet summa tawalla ila zill ginnaaw bi dafa dem ca fa ker ga nekk ngir man faa gina daje xéewalu borom bi waaw kon nag il faut pas ñu bàyyi suñu bopp waaye dañuy gisee li nga xamante ne mooy modeste wu Seydina Abdallah ibn Umar neewul waa ji kaw kaw la si naa jokk sama baay mais bon nu mu gën a laa koy defe ah le strict minimum ah. comme li ko gaa yi wax waaw ne ko mais aslahaka ah waaye yow Serigne mais ñii araab yi lañ de ñoom loo leen jox ah loo jox doy na leen waaw loo jox doy na leen nga jox ko lii nii yëpp ah mais eh, mais bi yow kii liñ ko jox bari naa mu ne xanaa xamu ngeen ne woon kii mais xeebul la muy joxe ndax. zul karam boroomu teraanga buy joxe du compte waaw maamam la jël joxe ko jël kaala gi mu doon teg ci boppam joxe ko waaw ndax lubsul amaama ci daa bokk ci yi nga xam ne ay sunna la <laughs> waaw ak yoru yat am na na ko borom xilaas waxe ci <laughs> waaw te yonent bi alayhi salaatu salaam xamoon nañ ko kaalaam gu ñuul góogale waaw waaye mu ne am na kaala gu ñuul goo xam ne yonent bi alayhi salaatu salaam da ko doon sol aw da ko doon sol sànni ko ca gannaaw waaw doon ko sànni ca gannaaw nga xam ne loolale ah, ci feet yi moo taxoon mu defaroon Seydina Abdallah ah, ah, Abdurrahman ibn Awf daal di koy kaala bi mu ko kaalawee mu ne ko hakaza fa tamma yabna awf naka nii del kaalawoo yabna awf waaw léegi nag caaxaankat yi nga xam ne xamuñu sunna waxu nit dina ñaan day paapaalu mooy ñooñu xamuñu waaw <laughs> waaw ñooñu xamuñu ñooñu xamuñu sunna danga leen di xamal xam ne ñi xamuñu voilà waaye Euh, lubsul amaamati moom sunna la ak téyew yat surtout bu dee nga am quarante ans <laughs> waaw <laughs> yooyu yëpp masha Allah daa mel ni ay affaire la yoo xamante ni nii saway <laughs> ñun boo koy wax na wallahi aslahana Allah li sayyidina Ibn Umar waaye dañ ci jànge leneen ne du affaire wu naan tra non loolu moom kii wu naar la quoi parce que li la jenn orientaliste kazzab yi di wax naan non lool c'est que ah day naar waaw mais bu dee da nga koo def ngir roy yonent bi alayhi salaam loolu mooy rayoo ñoo ni muy wax te waxuñ dëgg sax sunna la waaw sunna la nga naan la loolu noonu yonent bi alayhi salaam ay da nga cee xotti ay darajaat yoo xamante ne nii leneen lu bari mënu la koo may waaye le fait que euh, yi. bi ñu ñëwee di ko interroger di ko laaj ñëwul na mais def nii dañ ne ko aslahaka beneen bi ghafara Allahu lak mooy gis nga nit ki ni ngay interroger Serigne bi dafa war a nekk loo xam ne lépp ci teggin la war a teg parce que diine moom lépp teggin la booy xam-xam ànd ak ñàkk teggin du baax ci yow tey teggin yu fees dell ngay àndal ñu ne ko aslahaka yal na la borom bi daal di daal di yéwénal ci bële xafarallahu lak ah, yal la borom bi jéggal ak waa sëriñ bi innahumul arab de te wax ju sedd ak doo xam ne loo xam ne pour laaj la pour tamit kii ko nag est ce na xel kii mu jox ndax lii alal ju la mbaamum lépp nga jox ko ko mooy waruwaay mu ngi mel ni tey déglu de ma yoroon sama Tesla. <laughs> waaye tegaale sama benn Peugeot boo xam ne mooy ànd ak man am au cas où bu Tesla bi demee parce que électrique la mais xam naa autonomie bi mais fa ma jëm est-ce que am nay chargeur xool naa application bi nee nañ ma chargeur yi des fois ça marche des fois ça marche pas ma ne naa def lu gën a wóor ah na ma sama po Peugeot bi ànd ak man 308 bi waaw waaw ma dem ba foofu daje koo xam ne sama xaritu baay la woon ci yoon bi. ma ne eh même kii ko doomam sax du sax moom mais doom xoolal Seydina Omar xam nga koo xam ne moom baayam du du du du du xaritu Seydina Omar bi de mais doomu kooku mooy xattaa li doon sànk ci mbaax bi du rek sa xaritu bàyyee ci seen bopp mais seeni doom ci seen bopp ak sa xaritu ndeyya bu dee ñoom la la boroom bi booleel teral leen ndax sa baay ma nga xam ne moom ak seenu baay wala seen ndey ay wóor lañu woon ma jël. oto boog trois cent huit boobu nga xamante ne nii première immatriculation à deux mille vingt deux ma ne ko yow yow doo doomu diw waaw ah, ma ne mais yow diw moomu sama jëlal Tesla man de fii la ma benn bis wàcc waaw fii la ma bis wàcc xaw ma maa ngi xaar gaa yi ndekete yoo moo doon dernier bi waa ji waxuma lu leer wax waxu la ko nga ne ko mais est-ce que yow am nga permis mu ne waaw mu ne jëlal oto bi nga yóbbu nga mu ne lan nga ne ko jëlal bu dee àtte na may tamit nga boole ko chauffeur bi kii bu dee loolu man ko ne ko léegi doxalal ko ay soxlaam ba mu dem après nga dab ma dañ daje point sangam dinaa la xaar hôtel sangam wala kii sangam dinaa fa nekk yow en attendant nga doxal loolu lépp dafa rafet waa ji gëj ñu waa suñu yóbbu ko ba foofu bu dee ne yow mënoo ko defal sa bopp waaw. dañoo mooy dañuy jàng ci xaalis bii ni ngay interroger Serigne boo gisee mu def loo xam ne xaw na euh, euh, ëpp ci yéen wala boog bon jàpp ngeen ne est mooy li gënoon a gis nga aslahaka Allah ya shaykhana yow suñu sëriñ yal na la borom bi daal di yëwénal xafarallahu lak waaw looy di muraajaanteeg sëriñ bi coo xam ne da koo def te yéen comprendre ngeen jàpp ngeen ne amaana moom seetluwul mbir yi bu baax loolu loolu du doon ñàkku taalibe waaw ñoo doon ñu ne ko ba pare ñu leeral lu tax innahumul arab nii ñi kaw kaw yi lañ te ñoom dañuy doyloo rek lu tuuti mais Ibnu Omar ne leen nag leeral leen loolu dañ ci xam ne sëriñ bi yow bu taalibee ne benn interrogation wax la ko waroo ko jàppee ak mer lu wax ngeen ma koy laaj comme si wóolu ngeen ma ak lu ci seen yoon déedéet non lu ngeen may laaj ñii lu wax nga may laaj ah déedéet waru ko kii ñii kii lañ waxuleen ne ci seen yoon yéen yéen a joxe wala seen alal laa joxe wala sama alal mooy wax yooyu yëpp du wax yu yu sekk yooyu tam gàtt déedéet loolu waxu ku jàngale boroom jikko yu rafet déedéet mu xamal leen lu tax mu def ko waaye daaw nit ki sëriñ bi war nay delloo ay waxam ci njàngaleem yonent bi alayhi salaam yemul rek ne leen kii baayam ah xaritu sama baay la woon Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu déedéet waaye daanay wa inni sami'tu rasulallah allah mooy sëriñ lépp lu muy def da war a am cës lay delloo ay ci sunna ci alquran bon bu taal bi leen interrogation bu ñëw naan leen jàpp leen rek li may def te bu leen laaj seen yoon newu ci bu ci seen yoon ne voilà taalibe yem place taalibe sëriñ yem place sëriñam loolu mooy ñi nga xamal ne fa man tara min ash-shuyukh yasta'lil abid eh, fa man tara ah ci gaa yasta'lil abid min al-mashayikh fa da'hu ya murid la Cheikhul Khadim waxoon aw kama qala ci masalik képp koo gis laa wax ci gaa yi muy jaay ne moom moo féete kaw nit ñi moo leen moo yéenay yéenay ndongo yi tout le temps mu leen di wax loolu maay sëriñ mi maa leen féete kaw minal mashaayix la ci sëriñ sii man Bamba maa leen ko wax radiyallahu anhu fa dafu ba ko mu daanu laa wax baal mu def yaa murid yow murid yow mi nam ma dem ci sa borom ba ko waaw kon da woyof te say wax nga koy delloo ci eh, eh, yonent bi alayhi salatu wassalaam kon nag mu ngi noonu kon hadis bango bii di ñëw ñu jël eh, yi ñu tegu fii nag comme que waxuñoon introduction ak yooyu cinq hadis naa gis nañ bu dee selon découpage bi ko téere bi lii la deux la deux jàll na bii di ñëw ñu war a gis di euh, ci tegu waaye ñett mooy cinq xadis la fi indi ci kaw ñi nga xam ne xadis bii ñu génn ñaar lañ ko compter bu dee ñu ko compter benn mooy euh, ñeenti xadis kon bii di ñëw ñu gis xadis numéro deux cent quarante deux insha allah de deux cent quarante trois non deux cent trois cent quarante trois inch